صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi ñu jiital sant buur yàlla mi jiitu ci sant boppam lu njëkk benn aji cant di ko sant di julli ci sunu sang sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla njëkk julli ci moom door ñu sant ñu julli ci moom di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu may ñuy sax di ànd moom ba làq ngërëmam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci waxtaan yu am solo yooyu nga xam ni jullit bu nekk mën na ko wéttalikoo ci dënnam di fàttali sunu bopp rek ne dañu nekk ci néegu yàlla dafay baax waxtaan yi itam léeg-léeg di jëm ci côté néegu yàlla bi ñu nekk te ku ne xam ne ne jàkka dafa am ay teggiin yoo xam ne moom lañ fa war a nekkee parce que néeg bi dafa sell nee yàlla amul ci kaw suuf lu ëpp lii nee na yàlla tànn na jàkka yi jumaa yi ñuy ay néegam nee kon nag néegu yàlla yi ci kaw suuf nee na mooy jàkkaam yi wala jumaam yi bokk donte yépp benn la sax bépp atte bu dal ci jàkka rek mën na dal ci juma benn lañu nee na te képp ku bëgg yàlla di nga bëgg néegam yu sell yooyu moo tax nee koo gis mu bëgg jàkka rek mën nga wax ne yàlla la bëgg waaye képp ku bëgg yàlla foog mu bëgg néegu yàlla bi te nee ku bëgg yàlla bëgg néegu yàlla nee na dafay bare lu muy dem di ziyaare ji boroomam te nee ci néegam yi la koy defee ji moo tax nee képp ku sopp yàlla da bare looy dem di ko ziyaare ji ci néegam yu sell yi te moo ko waxal boppam moo ne wa anna al lillah fala tad'u ma allahi ahada jàkk yi maa leen moom bu leen ci adressé kenn kudul man nee na itam bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu ko yàlla déey ne sama néeg ci kaw suuf mooy jàkka yi ña koy ziyaara ña fay dem boog ñoo koy dundal nee na kon nag texe ñeel na bépp jaam boo xam ne di nga laabee sa kër ba sell jëfandikoo ni la ko sharia waxee ci wàllu laf nee na ci sa biir kër ba pare nee na waaxu dem di seeti ji sa boroom ca néegam bu sell ba nee na bépp jaam bu def loolu texe na dana amul benn sikk sàkk ne teraanga yi gën a mag may yi gën a rëy moom la la yàlla di defal parce que képp ku seeti boroom teraanga nee na di nga takk ci teraangam nee na fa kay fa ki nga xam ne dafa dem seeti ki gën a tedd ci ñu tedd ñi nee na muy suñu boroom nee dina la teral waaye li nga foog ne moom la lay tere leen ak du xaalis du leneen nit ñi dem nañu ba léegi alal ji sax bu doxee toujours ma wax ko rek ñu defe ne léegi nag yaa ngi tàmbali jege yàlla booy julli di góorlu di liggéey liggéey bi di dox xaalis bi di gën na lépp di avancé macha allah nee na nga jàpp ne léegi daal danga jege yàlla yaa ngi góorgóorlu ah jaamu yàlla kay boo koy def fokk fokk fokk nu mu tudd affaire bi dox fekk du foofu mën nga bare say jaamu yàlla lool di gën a ndóol mën nga néewal sa jaamu yàlla lool di gën a am mbiru jaamu yàlla ak mbiru am am jote wuñu dara am na ñoo xam ne bu ñu banqué dañuy tiit di góorgóorlu di julli di yeewu xaaju guddi di yeewu fajar ñaan gu ne tur bu ne ñu zikkal ko rek pour jàpp ne léegi dañu sori yàlla dañu war a góor góorgóorlu di jaamu yàlla pour yàlla indi xéewal yi ku leen wax ku jaamu yàlla am xéewal jotewuñu dara jaamul yàlla rek mu séddale xéewalam nu mu ko neexee su ko defee waa ji tamit bu tàmbalee di julli xéewal gi tàmbalee ñëw mu jàpp ne jaamu yàlla gi muy dafa tax te jotewuñu dara dafay dem ba dootoo yëg ne sax bàkkaar a ngi ñëw ci yow parce que féeg liggéey baa ngi dox rek da ngay jàpp ne yaa ngi ci kaw yoon boo ndoolee jàpp ne wàcc naa yoon nee na yàlla bu lay teral daf lay mosal cafka jege yàlla nee na dalay nee dalay mosal cafka jege yàlla nga ñam ko la ñuy tuddee bànneex ci àdduna yépp dootoo ko ñemee tuddee ci bànneex yow mbaa boo rëccee ba wax ne neex na di ko tuub li ceeb bi di neex yépp li sa ndaw si di neex yépp li sa ginaar gi di neex yépp ñemee too wax ne neex na walla boo rëccee ba wax ko di ko tuub ci sa xol parce que yàlla mosal na la caf ka jege yàlla lan la ba nga xam ne du caf ka caaxaan yi ñuy wax dana yàlla loolu lay terelee jaamam waaye du teraanga yu ñàkk fayda yi nga xam ne bu ñu la ko joxee tey boo léegi ñu toxal ko jox ko beneen saay-saay mu njëriñ moo tax nee na yàlla bu la mosalee teraanga nga ñam caf ka jege yàlla ak bànneex ba ca nekk ak caf ka déeyante ak moom caf ka déeyanteeg yàlla ngay wax di teewul di yëg réponse yi wàccaat ci sa biir ak fu mu ko mën a jaarale ci tasarufaat yi muy def nee na loolu boo ko xasee ñam di nga yëg ne kiy waxtaan ak ndawam si ba dootul a jaaxal ndax da xam ne kenn ku ne am na fu muy bégee waaye yow di nga yëg ne ndekente waxtaan ak sa borom ci déeyante nii la neexee dana am na ñoo xam ne seen bànneexu xol ci deeyante ci jigéen rek lañ ko mën a amee dana yow fexeel ba ñeme jàkk ñeme julli yàlla mosal la deeyanteeg moom bànneex bi ca nekk cafka gi ci nekk nee dina ci bokk dina la may nga am li ñuy tuddee al imaanu billah ci sa biir xol loolu du du ñi koy wax ñépp ko am ah jullit laa gëm naa yomb na waaye mu ne ci sa biir xol installé wu boo jëfandikoo mu feeñ ci cër yi ak ci yépp loolu ku ne xam ne na yombul waaye nee na nit ki bu ñemee jàkka di julli ji di dem di ñëw yàlla dina tàbbal yooyu ci xolam yàlla nañu ko yàlla defal nag ci bark yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yu loo takk loo takk loo takk ci xéewal yu néegu yàlla bi am ci teraanga ki yiw ki leer yuy wàcc ëpp nag kenn mënu ko takk moo tax du tere dinañ ko def ay yoon incha allah moo tax nee na waaye nag du tere gàll na ci ay charte yoo xam ne am na ay teggiin yu muy laaj nga waajee ko ñëwee ko foofu pour nga mën a am yii mu lay wax ne na dina ci bokk fexeel ba boo laabee ci sa kër ba sell booy ñëw ci jàkk ji di dugg booy simmi sa dàll nga njëkk a simmi sa tànku càmmoñ boo paree nga simmi bu ndeyjoor fëgg dàll yi ba mu set bu mu am suuf bu mu am dara lu ci tax nga dajale ko bu fekkee danga nga dugg ci biir nee booy dugg nga dugal sa tànku ndeyjoor sooy génn nga génnee sa tànku càmmoñ gis nga ni mu toujours ci dàll bi yaa ngi njëkk a simmi sa tànku càmmoñ sooy dugg ci jàkka ji yaa ngi njëkk a dugal sa tànku ndeyjoor sooy génn yaa ngi génnee sa tànku càmmoñ waaye bu ci nekk nag na fexeel ba wax ñaan gi nga xam ne rot na ci xadis bismillah allahuma iftax li abwaaba rahmatika nee na booy dugg nga jàng ñaan googu boo tegee sa tànk ndeyjoor rek jàngal ñaan gi allahuma iftax li bismillah allahuma iftax li abwaaba rahmatika am na ñu ci boole bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma iftax li abwaaba rahmatika nee na sooy génne itam tànku càmmoñ bi bu tegee ci biti rek nga jàngaat ñaan gi te mooy allahumma inni as'aluka min fadlik allahumma inni as'aluka min fadlik nee na ñaari ñaan yi yëpp moo root ci xadis yonent bi mu joxe ko lii ci teggiinu jàkka la bokk nee képp ko fa nekk di dugg war nga def yooyu nee na boo duggee ba ci biir nag nee na bul toog mukk lu dul julli nga ñaari rakka ba noppi mu nekk sa tahiyatul masjid waaw parce que boo duggee da nga war a nuyu jàkka ji nee na bi moo wax ci xadis ne bu kenn ci yéen dugg ci jàkka te fekk mu ngi ànd ak njàpp lu dul mu namma toog lu dul julli na ñaari ràkk mu nuyoo ko jàkka ji nee itam boo xasee dugg ci biir bu fekkee danga xaw tardé nee boo ñëwee fekk nit ñi toog toogal fi toogaay bi yam bul jéggat nit ñi am na ñoo xam ne bu nu ñëwee dañuy jéggi nit ñi nee bul jégg ni ñi ci seen mbagg di jéggi rek pour nga avancer dem ci kanam wala xëy na am na loo doon ci jàkka ji waaw loo xam ne mënul ñàkk foog ngay dem ci kanam ko defee nga ñëw di jégg nit ñi waa loolu bu ko tollee doo teel a ñëw te doomu aadama kenn waru ko jéggi nee na bokkul ci teggi ni nga ñëw ci jàkka ji di jéggi sàppe pour dem ci kanam déedéet nee na fa mbooloo ma yem yem fa sallallahu alayhi wa sallam moom xaysu intaha majlisun kaana al julusu nee na musul bëtt mbooloo fu mu masaana ñëw fu nit ñi yem foofu lay yem toog fa nee na booy ñëw nga moytu lépp loo xam ne boo ko jëfandikoo xet gu naqari lay jur ci bakkanu nit ñi lu mel ni laaj sobleeg ñam yooyu nga xam ne boo ko xasoon a lekk sa gémmiñ boo jàkkaarloo nit boo waxee mu xeeñ nee na loolu kenn du ko lekk di dem jàkka ji yonent bi moom boo ko masaana lekk danaan la bul jege jàkka ji nga xam ne nit ki war na fonk gémmiñam di ko socc di ko boros ba bu mu yóbbaale benn xet buy loraate ci nit ñi sakam ku toll nii sallallahu alayhi wa sallam soo lekkee lu mel ni laaj wala soble daane sax bépp matière rek boo xam ne xet gu naqari lay am ba mën na lor nit boo ko lekkee bul jege suñu jàkk ci ndax nee na malaayika yi teew ak lépp luy lor nit dafay lor malaayika yi malaayika yi dañuy xeeñtu gémmiñu tuddukatu yàlla yi di la jege di fuuxlu bu xet gu naqari di génn rek ñu xam ne lii bokkul ci yàlla nee na su ko defee xet yooyu ñoom duñ ko bëgg ko defee nee na ñu di ko daw ak ñoom bu baax a baax nee na yii lenn la rek ci teggiinu jàkka bu ñu ñëwaatee ñu yeggale ko beneen yoon incha allah ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu bokk ci ñiy sàmm teggiin yu mel nii pour mën fi jëlee li ñu soxla incha allah Thank you.